jaayanteeg yow ñaanal la njéggal buur yàlla ne nag man li ma li feeñ laay kii la laa gëm ci yéen li ngeen wax léegi li ci des ndax dëgg laam dëgg ci bi loolu buur yàlla laa koy bàyyee ñett ñiy ñëw ne ñun moom ku ci nekk ne man ah ñun de amuñu woon ngànt amuñu woon benn ngànt bu ñu tere woon a ànd ak yow waaw dañoo génnul parce que ñun ñoo génnul waaye nag amuñu woon benn ngànt waaw yeneen tamit ma lay am na ñuy wax nañ dëgg. ñii moom mooy ñële waxul ne wax nañ dëgg de déedéet waxul benn yoon ne wax nañ dëgg ndax xam na ne nii innahum la buur ay kàcckat lañ waxul kenn ci ñoom nam nañ dëgg ñii la ne wax nañ dëgg waaw léegi nag mu ne leen nag léegi ni ngeen di def dangeen ngeen di toog ba buur yàlla àtt ci yéen léegi nag jamono jooju noonu avant buur yàlla di wàcc àtte ci ñoom dane woon bu kenn wax ak ñoom bu leen kenn faaleeti mooy ñu hijra leen waaw pour mu nekk li nga xam ne fay mooy mooy mbugal mi leen xam ne moom lay leen teg parce que ñoo xamante ni ñoom dañoo waroon a dem xare ànd ak yonent bi alayhi salaam mu ko yëgle ghazwa contre Tabuk ak romain yi nga xam ne byzantin yi lu ne mu def ko yonent bi alayhi yëgle ko fu ne di yëgal ay nit yëgal ñu waajal dem yónnee ci arab yi yónnee ba Makka ne waa Makka ay woon na ngeen waajal yéen ngir ñu dem ci xare bi ñoom ñépp ñëw ku nekk jóge fu ne ñii nekk Medina ñett ñii di ñoom nit ci wàllam saar wax nañ la kii nii nee nañ am nañu ne ci waa Qudaa la bokkoon xalifam la mais loolu benn wax la boo xam ne amaana ginu la dëggal waaw kuene moom min al ansaar moom Muraara ibn Rabi'a al Awsi radiyallahu ta'ala anhu warda ñoom ñu ne fii buur Yàlla may leen lu ñu demee contrairement ak nañu gisoon ñoom ñoom Ulbat ibn Zayd nga xam ne al mooy al Bakkaa'un ñoom Seydina al-Irbaad ibn Saariya ñoom Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu nga xam ni ñoom dañoo ñàkkoon lu ñu lu ñu war ñu ñëw ci Yonent bi alayhi salaam ngir mu jox leen lu ñu war mu ne leen awmalu ma leen jox ba ñuy waajal ngir génn Tabuk awmalu ma waruwaay yu ma leen jox ñuy dem di jooy ndeysaan hazanan an laa yajidu maa yunfiquun ndax amuñu luñ dépensé loolu ñii ñépp bu ñii mais xool ñii lii lépp dal leen kantaa ñii ñu am lépp mën a dem am santé am li nga xamante ni nii mooy alal di war yor war waay yor yépp mais demuñu fen yonent bi alei satu nag ngir pine ñu pine leen ci loolu loolu nag moo tax ah yonent bi alei satu salaam nag ne bu kenn wax ak moom bàyyi leen leen ñoom ñett bu kenn séq ñoom dara ba ni nga xamante ne noonu la suñu boroom di leen àttee ño moo tax looloo taxoon ñu hijra leen loolu ngir nakaaram mu nekk lu dissuasif léegi nag affaire bi yépp nag lool la bi loolu amee cinquante jours cinquante jours lañ def yoo xam ne kenn tudd leen kenn deful ba suñu boroom di wàcce aaya ah ci alquran suuratu taw ba ngir setal leen ngir daal di leen ñoom ñett ñooñu wane da ngir lii leen ngir nangu seenu tuub rek waaw tuub nee nañ tuub bu ko defee ma nangu seenu tuub ci noonu waaw wa ala thalathati alladhina xullifu hatta idha daqat alayhim al ardu bima min allahi illa ilayhi thumma taaba alayhim liyatuubu inna allaha huwa tawwaabu rahim mooy wa ala thalathati bokk na ci ñi nga xam ne ndax dane woon ca kaw laqad taaba allahu ala an-nabiyyi wal muhaajiriina wal ansaar alladhiina ittaba'uuhu fii saa'ati al-'usrati min ba'di maa kaada yaziighu quluubu fariiqin minhum thumma taaba alayhim innahu bihim ra'uufun rahiim wa ala thalathati bokk na ci ñu suñu boroom daldi ah, delloosi tey nangu seeni tuub ala salaasati ñett ñi nga xamante ne nii ñooy ñett ñii di Seydina Ka'b ibn Malik Muraara ibn Rabi' Hilaal ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhum al ansaar radiyallahu ta'ala anhum mu ne ñoo ñuy jéggal naa leen indiwaat naa leen ngir ñu tuub ñoom ñi nga xam ne xullifoo ñoom kat defuñu ñu naafiqi de xullifuu fii mooy demuñ Tabuk déedéet xullifu comme li Seydina Sa'd Ka'b ibn Malik di wax comme ni ñuy gise bu ñëwee ci tarjama ak ñettale moom Seydina Ka'b ibn Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu xullifu fii tekkiwul ne ñoom ñoo demul Tabuk mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo wute defum ñi naafiq yi def mooy joxe nganti kàcc waaw bi yonent ma saa saa ñi ñoom ñëwuñ ne eh, ngant rek déet dañu wax dëgg ne ñun de dara téyewu ñooñu dem ñun ñoo demul waaw waaw loolu nag loolu lañ def de waaw du ñu fi nekk di camoufler wu di wax li gaa yi bari wax waaw quatre-vingt-trois jàpp quatre-vingt-neuf wax nañ mais ñun moom buñu wax loolu voilà comme quoi doon ñépp def nañ ñëw ci dëkk ñépp def yaramu neen defal yaramu neen mooy nga ñëw ñépp di wax lu amul ñu naan la waxal lu amul nga ñëw fekk ñépp di tojekat ñu naan la soit un tojeur non doo ko doon fenn yow doo sàcc voilà dangarul sàcc da nag waaw nga ñëw ci dëkk ñépp di biis ñu naan biisal rek garaaw dëgg rek mais pourquoi parce que ñépp am koy def loolu c'est quoi ça c'est quelle religion ça bu doon lool kon l'islam ba am yonent bi alei satu salam kon ñu ne ko ah waa màkk kat asnaam yi la ñuy jaamu ay wa defal ni mu jeex moo tax loolu moom du dara loolu moom la chey aku am léegi nag euh, cinquante jours lañ leen hijra ba ni suñu borom kon di wàccee aaya yii waaw loolu nag moo tax affaire boobu nag moo tax mu ne ñoom imaam Ibn Qayyim ne non non non non ba en kii man la bokk ci waa barab lu tax Muraara ak Seydina kan ak Seydina euh, euh, euh, Hilaal non man ñoo bokk ci waa barab parce que am na koo xam ne ci waa Badar la bokkoon muy Seydina nan ibn Baltan Hatib ibn Abi Baltan te defoon na lu gën a garaaw fopp ñoom li ñu def ñoom li ñu def mooy ab xaree am demuñu loolu kese lañ def même bu dee ne garaaw na neewuñ garaaw na mais li gën a garaaw nag mooy divulguer secret d'État waaw imagine tegal ci place militaire boo xam ne xare daa am mu def défection te deful défection totale ah, moom xare bii dafa am moom mu ne dew na waaw mu ne demul ko ak ki nga xam ne moom militaire la di liggéey ci ci ministère de la défense bu ah jël yi nga xam ne secret défense la yi nga xam ne ñooy sécurité nationale mu jël yooyu information yu capital yooyu jox ko noonu yi kan moo gën a garaaw rek kan ci ñoom ñaar ñoo gën a garaaw kaa dañ naan la ah ki joxe information capitale yi parce que information yooyu bu ko noon bi yore mooy ñun suñu alkande man na cee juddoo Imam Ibn al-Qayyim nag ne la voilà t'as répondu à ma question en répondant à ma question nag yow tontu nga ma mooy ne kon nii man ñoo bokk ci bari parce que ka defoon li gën a garaaw kenn hijrawu ko muy Seydina Haatib ibn Abi Baltaa fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yajur Haatib wala aqabahu wa qad jassa alayhi moom def na l'espion la def espionnage yonent bi saa saam non seulement gàddaayu ko waaye mbugalu ko tegu ko benn mbugal da Seydina Omar sax ba mu ko naree faat dane ko la la wa maa yudrika na lu la xamal yaa Umar yow Seydina Omar anna Allah kana su borom bi subhaanahu wa ta'aala tala yër na xool ala ahli badrin ci waa badar mu ne isna'u jëf leen maa shi'tum lu leen neex faqad ghafartu lakum i'malu jëf leen maa shi'tum lu leen neex ndax man jéggal naa la mu ne kon wa ayna zanbu taxalluf min zanbil jas imaam ibn al qayyim mu ne wax lii rek leer na bàkkaaru yow tontu nga léegi bi biñ la joxee exemple militaire yi ana bàkkaaru forfait wu gravité wu joxe secret defence loolu ak bañ a dem déserté loolu ñaar yooyu mënoo leen a mëngale xam nga ne moo joxe information secret defence yoo xamante ne biir réew mi la nga xam ne bu ko noon bi jotee man naa yàq réew mi man nañ ñu faa jaare noot ñu dal ci suñu kaw wala yàq suñu économie xam nga ne moos loolu joxe ko moo gën a garaaw ne rek man dew ma ci xare waaw léegi nag mu teg ci xoola imaam Ibn al-Qayyim mu ne qaala Abul Faraj Ibn al-Jawzi mu Abul Faraj Ibn al-Jawzi <laughs> Ibn al-Jawzi mel na boroom Zaadul Masiir imaam Ibn al Zaadul Ma'ad la bind kii imaam Ibn al imaam ibnul Qayyim Zaadul Ma'aad imaam ibnul Jawzi Zaadul Masiir kii tafsir la moom kii nag ci hadiyu ci siira yeneen ci ma lay saa saa ma doole na woon tërël na xoola mu rek qaala Abul Faraj ibnul Jawzi ba léegi imaam ibnul Qayyim boo wax ak Zaada ngir dëgëral keneen waaye fii mu ne man xam ne imaam ibnul Qayyim c'est que bu téye masala <laughs> da koy da koy dépouiller ba mu set wecc quoi mu ne imaam ibnul Jawzi nee na. walam azal xarisan ala kashfi dhalika wa taxqiqihi xatta raaytu aba bakr ibn al asram qad dakara zuhri wa dakara fadlahu wa xifdahu wa itqaanahu wa ana laa yakaadu yaxfadu alayhi galatun illa fi hada al mawdi fa innahu qaala inna muraarata ibn rabi' wa hilaal ibn umayya shahida badran wa hada lam yaqulu ahadun ghayru wal ghalatu la yunsamu minhu insaan waaw mu ne man de imaam Ibnul Jawzi man masumaa deñ di xër ngir découvrir bon mooy ma découvrir mooy ma vraiment ma percer mystère wuñ ñi daal dëgg dëgg ci mbiru ñaar ñii quoi nee ba ni may gisee Abu Bakr ibn al-Asram tudd imaam az-Zuhri tudd ngëneelam tudd mokkalam gu rëy tudd li nga xamante ne nii mooy ak man a takkam waaw mu ne te man deñ hein masumaa jàppe ci moom ak njuumte mooy masumaa takke ci imaam az-Zuhri mu wax ak njuumte lu dul ci bërëb bii mu ne lii nag bu dee ne waxu kii la Abu Bakr asram kon mooy wax ji waxoon sànk jële ko ci al-Fath mooy kon boroom al dafa juum mu imaam alxaafis bu dee mooy wax gi ne imaam abu bakr ibn asram dane dane lan dane ñoom ñii muraara ibn rabian fekk na badar waaw bu dee wax ji waxam la waaw mooy bu dee moom moo ne hein parce que waqad zakara az-zuhri mu ne damaa imaam ibn al-jawzi dane mais li muy niru mooy du du du waxu imaam euh, ibn al-asram mais waxu imaam euh, a ah, ibn al-jawzi la ndax xoolal li mu wax dane walaam azal masumaa deñ man imaam ibn al jawzi masumaa aw ibn al jawzi xarisan nekk koo xam ne ku xër hein ci découvrir ana waay dëgg dëgg lii wa tahqiq xóotal masala bi may ba est-ce ci waa bara lañ bokk ba ni may trouver abu bakr ibn al asram di wax li nga xam ne mooy ngëneelu Seydina Imaam Az-Zuhri ak mën a takkam ah, ak li nga xam ne noonu la mën a takk mbir yi ak ak mokkalam ah. mu ne te xaw jàppe ci moom benn njuumte lu dul ci bërëb bi ndax nee na inna Muraara ibn Rabi' wa Hilaal ibn Umayya shahida Badran këne moom nag man bërëb bii daal laa gise ne juum na ci parce dane Hilaal Muraara ibn Rabi' ak ibn Umayya ñoom dañoo fekke Badar wa hada te lii lam yaqulhu ahadun kenn waxu ko xayruhu ku wuteeg imaam az-Zuhri mu ne wal xalatu waaye njuumte nag laa yonsam ninu insaan insaan nit du mucc ci juum mooy ku nekk loo màgg-màgg mën ngaa juum kon mooy wax ji parce que wax ji waxu imaam Abu Bakr ibn al-Asram en tout cas ni ko imaam Ibn al-Qayyim toxale sinon imaam Ibnul Qayyim eh, imaam Ibnul Jawzi du ne rek man damaa gis imaam Abu Bakr ibnul Asram mu wax ngëneelu imaam az ak man a takkam rek ci kaw noonu ma jàpp ne ah ma ne waaw léegi kon man ma conclure que ne waaw imaam Az-Zuhri de dëgg la waaw comme ni imaam Abu Bakr ibnul Asram wax man de masuma xaw a xaw a jàppe ci moom benn njuumte lu dul bërëb bi kon kay mooy loolu mais mooy loolu lan moo tax manu la nekk waxu imaam Ibnul Jawzi en tout cas wallahu waxi wax ci imam az-Zuhri yi moom ak màggaayam ak maanaam mokkaram loolu imam Ibn al-Jawzi fi mu ko gis bari na du ne daa bàyyi loolu ba imam Ibn al-Asram lay dóoru gis loolu loolu loolu c'est impossible mu demee noonu léegi kon nag du ne moom daa dégg kon conclusion bi wa ana laa yakaadu laa yukaadu yox laa yakaadu yuhfazu alayhi xalat moom daanaka ma suñoo yukaadu de moom daanaka mënuñoo takke jële ci moom ak njuumte lu dul fii hada al mawdi loolu kon mooy imaam ibn al qayyim imaam ibn jawzi moom mbir mi dafa daf ko bëggoon a leer lu ko wax amu ci position mais bi mu gisee imaam ibn al asram abu bakr ibn asram wax lii ne moom di tudd waxu imaam az di wax ngëneelam di wax mën a takkam mën a mokkalam loolu ba ne nag moom nag nit la koo xam ne daanaka mooy ñi nga xam ne dañ naan ñii du ñu juum tellement ni ñu mën a mokkale ni ñu man a takk suuf que ba ci benn bërëb benn kese laa gis ne juum na fa mooy fi mu ne Murara a Rabi' ak Hilaal ibn Umayya ñoom ñaar dañoo fekke Badar lu tax imaam ibn al-Asram nga wax loolu dafa juum mu ne ndax wa hadha lam yaqul ahadun ghayru keneen ku dul moom imaam az-Zuhri wax wal ghalatu njuumte nag laa ya'simu minhu insaan nit du nit nit du juum ñuy mooy doo ñëw naan é déglu leen wax a ngoog waaw wala information bu mu réewoon ñu ne lan ñu ne la diw juum na loolu lu information loolu mu loolu kullu bani aadama xataa ñépp ay def erreur kon imaam al-Zuhri juum loolu moom moo tax mu ne loolu moom loolu du kii mooy moo tax du wàññi dara ci moom kon moo tax wax ji nii nii ko imaam Ibn al toxale mooy day remettre mooy kon dañuy gis ne kon toxalat imaam al-Hafiz Ibn Hajar mooy foofu day niroo ne njuumte kon dafa am waaw parce que imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah moom dane eh, bokk na ci ñi nga xam ne dane fekke na Badar eh, wa mimman jazama bi annahuma shahida badran Abu Bakr ibn al-Athram mu ne wa ta'aqqabahu ibn al-Jawzi wa nasabahu ila al-ghalat fa lam yusab mu ne bokk na ci ñi nga xam dañoo doggu ne Murara ibn Rabi'a Hilal ibn Umayya ñoom ñaar fekke nañ Badar mu ne bokk na ci ñu ci dogu mooy Seydina Abu Bakr ibn al-Asram mu ne nag waaye imaam Ibn al-Jawzi dafa ñëw ci gannaawam ne déedéet dafa juum déedéet imaam Abu Bakr ibn al-Asram dafa juum falam yusib mais gis nga mu ne nag moom imaam Hazm mu ne imaam Ibn al-Jawzi nag juumloo bi mu al-Asram loolu moom moom daj yi dëgg moom ci boppam moo juum voilà moom imaam Ibn al-Jawzi mi nekkee dafa juum moom ci boppam moo juum mais. gis nga affaire bi gis nga affaire bi ni ko imaam Ibnul Qayyim indee mooy imaam Ibnul Jawzi neewul imaam Abu Bakr ibn al-Asram dafa juum moom d'ailleurs waxam li muy tegtal te li mu wax mooy ne moom moo ko conforté ci li nga xam ne da cee amoon dugg li mu bëggoon a leerlu que ne ñii bokkuñ badar fekkewuñ badar mooy imaam Ibn Abu Bakr ibn al-Asram la liir lu gën a mu gën koo dëgër en tout cas leeral ko que ni ñaar ñi fekkewuñ badar ndax imaam Az-Zuhri li ñuy màgg màgg masumaa masuñoo xaw a di jàpp njuumte ci moom lu dul ci bërëb bii parce que dafa tudd ne ñi dañoo fekk badar te kenn keneen ko dul moom tudd ko kon mooy wax ju kon imaam alxaafis ibn Hajar nag moom moom te tamit ñoom imaam al Buxaari ñoom imaam Muslim seen riwaaye mu tegtal mooy ne ñii fekk nañ badar te imaam da ko compter ci waa badar comme ni nga xam ne noonu la ëndee mbir mi mooy ni mu ko ëndee xadiis bi loolu day war ne imaam al-Bukhari dafa jàpp ne kii nii barar la bokk comme ni xadiis bi wax moom Muraara ak Hilaal léegi nag imaam Ibnul Qayyim nag imaam Ibnul Qayyim kon moom lii la wax mais wax ji wax ji mooy moom euh, indi na kon imaam Ibnul Jawzi moom fi mu ko teg mooy dafa gis ku ko appuyer ci mbir yi que kii dafa juum imaam az-Zuhri muy madaarul xadiis mi nga xam ne mooy pivot bi nag xadiis bi yépp ci moom la jaar moom moo juum tudd ci badar ne dañu fekk badar moom muraara ak hilaal mais dañ naan mbir mi nag hein juumul lu tax ñu ne juumul mooy imaam al-Hafiz ne ñu sax moom moom imaam wax lee dafa juum dañu mooy juum léegi ñun dañu naan lan imaam nu imaam al nag moom détaillé waxul lan moo tax mu ne gaa gaa dañoo juum quoi parce que moom fi mu li mu wax rek dane lii nii wa wax ji ne ñoom ñaar fa zakaru lii rajulayni saalihayn qad shahida badra ñu tuddoon ma ñaari ñu baax ñoo xam ne fekke nañ badar mu ne wa zahiruhu annahu Malik mu ne li feeñ mooy ne wax ji ci waxu Ka'b ibn Malik waaw lii nii li feeñ ci biti mooy waxu Ka'b Malik la waaw fa zakaru lii rajulayni salihayni qad shahida badra ñu tuddal ma ñaari góor yoo xam ne yu baax yoo xam ne fekk nañ Badar loolu li feeñ day wane ne lii nii waxu Seydina Ka'b ibn Malik la mu ne wa huwa muqtada sani' al-Bukhari te lii mooy li ëmb jëfalinu imam al-Bukhari rahmatullah alayhi mu ne waqad qarrartu dhalika wadihan fi ghazwati Badr te loolu leeral naa ko ci lu leer ci ghazwatu Badr mooy ba muy tudd ndax hadith bi imaam al Buxaari da ko tudd parce que am eh, mooy dafa jël xadiisu Seydina Kaab ibn Maalik bii di wax ci tabu mu indi ko euh, ci baabu ghazwatu Badr mu indi ko foofu parce que lan parce que rien que hein tudd nañ fa kan foofu Seydina kii euh, Kaab ibn Maalik dafa tudd yëfu Badr mooy wax jim ne man fekkew ma Badar waaw parce que Badar keroog ba ñuy génn yonent mi aleyhi salaatu salaam doguwul ci kenn ne nañ leen dem Badar déedéet doguwul ci kenn mooy parce que dañoo génnoon doon doon jëli li nga xamante ne nii mooy am am am am am mooy ayra Quraysh màngu Quraysh màng mangu Quraysh mangu Quraysh lañ doon jëli mais kenn waxu fa woon ne euh, ay wonañ leen dem daldi fii moo tax moom mu ne woon euh, lam yu atab moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam euh, ŋàññul kenn taxallafa anha ñëwul woon Badar innama xaraja rasulullah yonent mi aleyhi salaatu salaam karak Badar dafa génn yuriidu ghayra Quraysh yuriidu ayra Quraysh dafa demoon ngir jëli màngu Quraysh mi dafa demoon ngir jëli récupérer màngu Quraysh waaw foofu nag bi mu ko tuddee foofu foofu imaam alxaafis nee na man nag foofa leeraloon naa fa hein luy wane ne kon ñoom ñii fekke nañu li nga xamante ne nii hein mooy Badar waaw mais de toute façon de toute façon mooy eh, am nañ beneen tontu bu ñu leen di wax mooy ne ziyaadatu ziyaadatu siqa dafa am te tamit dara mooy imaam te sax fii eh, mooy eh, waaw nañ commencé lool mooy ziyaadatu siqa mooy lan mooy nit koo xam ne ku wóor la nit koo xam ne ku wóor la mu yokk ci xadiis indi ci xadiis bi loo xam ne ñeneen ñu wóor ñi ko soloo indiwuñu ko indiwuñu moom li mu yokk mais loolu loolu ce n'est loolu loolu c'est possible ziyaadatu thiqa maqbula bu dee ne waaye lim indi mais wutewuñu mooy dafa ñëw yokku xam-xam dafa mooy du mooy manuñu ne waa ji nii nii kii li mu wax ane li mu wax lan moo ci différent ak ñeneen mooy ñeneen ñi moom li mu wax ñeneen mooy euh, parce que kan imaam ñoom waa ahlu siyar rek tudduñu ko mais loolu loo loolu kese est-ce que lu waa ahlu siyar tudd lu ne rek ba ñuy tudd ku ñu sote rek mooy ne affaire bi léegi mooy day wane ne o oh, oh, kon waa bu leen ko ci boole parce que ñoom tudduñu ko déedéet dañ naan non non non loolu lool lool lool laa nu salli ñun duñu d'accord ci wax jooju mënuñoo d'accord ci wax jooju kën rek parce que waa ahlu siyar nee nañu ñoom biñ koy tudd tudduñu ko rek euh, euh, que ne affaire bi loolu léegi yow nan nga mën a mu am beneen affaire mooy yow riwaaya bi xam nga wax nañ la imaam Ibn Sa'd da koo solo mais imaam Ibn Sa'd ko bosam mooy ne tudd fa ci que ne moom rajulayni danañu tuddal ma ñaari nit ñu baax fiihima uswa moom moom riwaayam foofu c'est comme si dafa sute qad shahida badran pourquoi waxuñ ne mais imaam Ibn lii nekk ci saxiixay ni est-ce que lu tax neewuñ mais est-ce que bu imaam ni saq euh, moom dafa sutalee siyama xam nga léeg-léeg am na boroom xam-xam dañ koy def da ngay gis imaam al-Bukhari léeg-léeg mu cité ay mu sute ay passage ci saxiix bi yoo xam ne siyama la koy def waaw parce que loolu bokkul ak li mu soxla fii ngir li mu xam ne moom la bëgg a layloo mooy day jël li ko ci intéressé imaam ibn Ishaq comme que moom ba muy tudd waa ahlu badar boolewu ci woon nii kan moo la ne waa imaam az-Zuhri bi moom moom ci boppam déggu ci woon loolu mais possibilité la neewuñ loolu la def mais dañ ne la possibilité en tout cas mënuñu juumloo riwaay yu nekk saxiixay ni parce que nag imaam ibn Ishaq imaam euh, Muusaa ibn Uqba yooyu sutewuñ ko après mais bu ñu ko sutewul bu ñu ko sutewul loolu noonu tekkiwul ne ku ñu sutewul ku ne bokkoo ci voilà dañ naan ne bu ngeen ko citéwul am nañu daraja wa xadis boo xam ne fii ala darajati siha mooy li gën dëgër ci sax xadis boo mën ni gis muy muttafaqun alayhi boo xam ne tudd na ne Hilaal ibn Rabi'a ak kii di kan Muraara ibn Rabi'a fekke nañu Badar te lii nii li imaam al wax moo ci ne mooy lii day wane ni boo liiree affaire bi li muy wane mooy ne lii nii ci ghazwatu ci ñi fekke Badar la bokk te kenn imaam al Buxaari yi sax loolu la dëgëral ci boo seetloo moom ni mu ni mu doxale waaw kon nag affaire yi euh, bon mënuñoo ñëw rek faxas ko noonu parce que dan ngay faxase xadiis bu ne ci saxiixa yi parce que waa ahlu siyar waxuñ lii loolu benn affaire la mooy loolu moo tax dañ naan euh, imaam Abu Bakr ibn al-Asram imaam ibn al-Jawzi ñi juumloo ne imaam ibn Sa imaam euh, az dafa juum dañ naan yéen ñaar ñoom yéen ñuy juum waaw contrairement ak li ngeen wax mooy yéen juum ñoom ñoo juum si <laughs> oh. imaam az moo juum imaam az-Zuhri juumul fenn li mu nettali nii la demee ñee ñoo juum ki juum mooy kan. mooy imaam Abu Bakr ibn al-Asram ak imaam Ibn al-Jawzi ñi juumloo képp ku ne ñii ci lañ di juumloo imaam az-Zuhri jant njolloor boobu te boo waxee waa ahlul maghazi am na beneen tontu mooy waa ahlul maghazi ñi mu tudd nii mais ñoom ñoom ñoom ay taalibe kan lañu imaam Ibn Ishaq mi mu tudd imaam Ibn al-Jawzi xam nga imaam al-Qayyim dane ah te kenn. takkuñu ko ci an ahadin min ahli wala yuhfazu fa innahu la yuhfazu an ahadin min ahli al-maghazi wa siyar albatta dhakara hadhayni rajulayni fi ahli Badr la Ibn Ishaq wala Musa ibn Uqba wala al-Umawi wala al-Waqidi dañ naan la mais ñi gën a màgg ci ñi nga tudd mooy imam Musa ibn Uqba imam Ibn Ishaq kan mooy seen sëriñ mais sëriñ seen sëriñ mooy imam imam Zuhri mooy seen sëriñ imam Zuhri lu bari lu ñuy nettali ci moom lañu ko jëlee doo dégg imaam ibn Isxaaq càllale bi lañ wax wa zakara wa zakara Zuhri qaala ibn Isxaaq fa zakara Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab ñaata yoon lañ gis imaam ibn Isxaaq naan haddathani Zuhri waaw mooy boo ne am imaam az-Zuhri multidimensionnel la woon huwa ra'su ahli siyar wal maghaazi mooy seen sëriñ bal huwa bal huwa mooy seen sëriñ ñoom kantaal umawi ak imam al-Waqidi moom tudduma leen parce que ñoom ñoo gën a nekk dara ju gën tuuti waaw imam al-Umawi moo ci tegu ci ñoom imam ibn ci gën a kawe moo imam Musa Noq ba te moom taalibe imam zuhri la boo gisee wax nañ la xam nga si siiratu ni euh, Musa Noq ba mooy dafa réer mais li ci lu ci bari mu ngi Dalaa'ilun Nubuwwa bu imam ibn ibn imam al-Bayhaqi waaw moo tax lu bari day solo soloo càllaleen ba ci imaam Muusaa ibn Uqba mu ne haddathani Zuhri daal di nettali moom dafa bari lu muy def irsaal sax te yu bari ci imaam az-Zuhri la yem mais kon kooku nga xam ne presque siiraam imaam az-Zuhri la imaam Ibn Ishaq ñaata yoon la ñuy gis muy jële ci imaam az-Zuhri nan lañ mën a juumloolu seen sëriñ parce que rek ñoom ñaar tudduñu ko ak kan ak ñi nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne moo ci mooy garaaw après mooy moo mooy dëgër mooy al-Umawi après al umawi ki keneen ki moom jarata wax mooy imaam al-Waaqidi moom waaw kon naka la ñuy appuyer ñooñu ci kaw ki nga xam ne mooy mooy seen bopp <laughs> mais dañ na leen mbir mi yéen moo tax loolu dañ leen koy wat ne leen eh, même bu ñu ko tuddul même bu ñu ko tuddul <laughs> bu ñu ko tuddul seen sëriñ tudd na ko te fi mu ko tudd mu ngi ci saxiixayni fi gën a wér foo mën a turee tudd fee xadis bu wér kon lool tontu la côté boobu léegi nag mu des imam léegi imam Ibnul Qayyim moom noo koy tontoo moom moom fi mu ko teg moom ci côté Haatim ibn Abi Abi Balta'a la génne moom radiyallahu anhu moom fa la génne ne lii wane ne en plus lii dëgëral ne ñoom Muraara ibn Rabi'a ñii Hilaal ibn Umayya ñoom ñaar kenn fekkew ci Badar mooy ne parce que Haatim ibn Abi Balta'a dafa def lu gën garaaw te yonent bi aleyhi salaatu salaam non seulement parqué wu ko gàddaayu ko te buggalu ko alors que ñii defuñ dara lu bañ a dem kese même bu dee garaaw na moo gën a mooy garaaw lële kon nag loolu day wan ne bokkuñ ci waa Badar parce que buñ bokkoon ci waa Badar mooy ne seen fekke Badar day tax waxu imaam Ibnul Qayyim bi loolu la loolu la ëmba il faut nga jàpp lool mooy seenu fekke Badar bu doon na ñoom ñaar fekke nañ Badar kon seenu fekke Badar da doon tax luy kenn du leen gàddaay te kenn du leen mbugal comme li nga xam ne ki def li gën a garaaw lool di Seydina Hatim ibn Abi Baltaata moom kenn gàddaay ko kenn mbugalu ko très bien loolu la imaam Ibnul Qayyim waaw léegi nag tontu bi mooy nañ déglu li imaam Ibnul eh, imaam al-Hafiz Ibn tontu ba pare li après ñu wax la li nga xam ne moom lañ ci gis mooy xoola imaam eh, al-Hafiz Ibn eh, rahmatullahi alayhi mais moom en fait tuddul Ibnu Ibnu Qayyim <laughs> mais ci teggin la wàllu teggin la moom dane <laughs> dane wastadalla ba'dul mutaaxiriin <laughs> li kawnihi maa lam yashhada badra bima waqa'a fi qissati Haatib wa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yahjurhu wala aqaba ma'a kawnihi jassa alayhi bal qaala li umara lamma hamma bi qatlihi wa maa yudrika la'alla allaha ittala'a ala ahli badr fa qaala a'malu maa shi'tum faqad ghafartu lakum kan moo wax lii gis nga même mooy la jël mooy dafa koppi kole li imaam Ibnul Qayyim wax mais tuddul turam dane rek <laughs> waqat wastadalla ba'dul muta'akhkhirin lenn ci boroom xam-xam yi nga xam ne mooy ñu mujj ñi waaw <laughs> nee na parce que imaam al Qayyim soriwu leen yenn sor yi waaw te bokkuñ ci xudaamaa yi ñi nga xam ne ay ñoom ñoo fekk trois premiers siècles yi ñoom bokkuñ ci doon moo tax ñooñ après dañ leen di wax ñi ci des après dañ leen al mutaaxiriin mu ne wastadalla te tegtaloo na ba'dul mutaaxiriina lenn ci ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yu mujj yi li kaw kawnihima lam yashara badran ci appuyer seen wax ngir dëgëral seen wax que ne ñoom Murara ibn Rabi'a ak kan Hilaal ibn Umayya fekkewuñu woon Badar radiyallahu anhuma bima waqa ci li rotta xew fi qissati Haatib ci atteb Haatib ci nettalib Seydina Haatib ibn Abi Baltaan ndax lan kenn yonente mi aleye sat selaam lam def jur hoo daal koy gàddaay wala aqaba ah, te tamit mbugalu ko maa kawnihi jassa ànd ak ne moom jassa alayhi daf koo espionné bal qaala li Omar li am ba sax dafa wax Seydina Omar ah lammaa hamma bi qatli ba mu ko naree rey wa maa yudrika lu la xamal laa laa ko ne buur yàlla xanaa xamoo ne buur yàlla talaa yërnu na xool ala ahli Badr waa ahlu Badr leen if'alu maa i'malu maa shi'tum liggéey leen def leen lu leen neex faqad ghafartu lakum jéggal naa leen waaw. ba pare mu teg ci wa ay wa ayna dhanbu taxalluf min dhanbil jissi ana bakkaaru wuteeg ab xare rek ak. loolu mënuñ ko comparer ak joxe secret défense information secret défense xam nga lii lay Ibnul Qayyim wax imaam al-Hafiz en fait quelques mots rek quelques expressions quelques kii xam nga Ibnul Qayyim dane eh, lam yuhaajir la euh, inna nabiyya lam yuhaajir lam yahjuru lam yahjur haatiban wala aqabu wa qad jassa wa qaala Umar imaam eh, al-Hafiz rek la kii comme qaala Umar dane bal noonu la wax ji xam nañ kan moo ko tuddul rek manoon na ko tudd mais daf ko bañ a tudd parce que bon ngir ay teggin waaw bari na lu muy tudd al imaam al imaam Ibn al-Qayyim ci ci ci ci ci ci za di jële ci moom di toxal ci moom léeg-léeg nag day jële ci moom ay njàngat yu bari mais du ko tudd mais léeg-léeg mu ne wa qala waaw nee ci az-Zaad lii wëg lii voilà léegi euh, kon xam nañ ci wax wax ji mooy imaam Ibnul Qayyim te jëkk nañ koo gis laata imaam Ibnul Qayyim laata imaam al-Hafiz di wax léegi nag imaam al-Hafiz di tontu mu ne qultu nee ci tontu ana laaj bi imaam Ibnul Qayyim laaj ndax imaam Ibnul moom am mbiram da ko da ko jeexale interrogation pour wan ne voilà yow léegi tontul ci loolu boo ma bëggee yay tontul ma ci lii boo ma ci tontuwoon nag sama laaj bii nag moo ko fi bàyyi waaw ku lire sama livre sama téere manoon amoo tontu ci lii ba ko fi te di ko liire noonu boo amee tontu bi nag tontu waaw fa ay na loolu la ko tuddee wa ay na dan bu taxallufi min zanbil gis loolu daal laay laaj ku ma ci mën a tontu nag ma laaj nag ma tontu ko manul bàyyi ma lii waaw ana nan ngay comparer bàkkaaru bañ a dem cib xare ak bàkkaaru jël secret défense loo xam ne alkande nit ñi rey ju bari xajoon na ci nga jël jox ko noonu imaam alxaafis nag ah ñëw di tontu laaj boobu imaam Ibnul Qayyim bàyyi mu ne qultu nee naa walaysa mastadalla bihi waadih moom ki wax loolu mooy aji wax ji ñun xam nañ kañ na mooy imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi li mu tegtaloo leerul de dese naa leer de li annahu yaqtadi anna al-badriya indahu idaa janaa jinaayatan walaw kabarat walaw kaburat laa yu'aqabu alayha walaysa kadhalik mu parce que waxu imaam Ibnul Qayyim sànq moom laa doon wax ne la waxu imaam Ibnul Qayyim bi lii rahmatullah alayhi lii lay ëmb mooy comme moom la imaam al di wax ne moom li mu tegtaloo dese naa leer parce que moom waxam li muy ëmb kon daal ku fekke Badar selon moom ah selon ki wax wax ji muy imaam Ibnul Qayyim mooy ku fekke Badar daal bu defee sax loo xam ne bàkkaar boo xam ne peine da am walaw kaburan même bu dee bu rëy la. laa yu'aqabu alayha kenn du ko ci teg pen ba nga xam ne moom la suñu boroom wax ku ko def nañ na ko ci teg mu ne moom waxam loolu lay loolu lay suutaan tendre loolu lay yenu walay sa kadalik mbir mi nag demewul noonu xam nga saa nga wax nañ la lool nee na parce que imam Ibn Qayyim moom fi mu déparé dane comme que Seydina Hatib ibn Abi Baltaata defoon na lu gën a garaaw kenn tegu ko benn pen kenn mbugalu ko parce que lan kenn gàddaayu ko parce que dafa fekke Badar comme yonente mi aleye kon nag ñaari ñii nii bu doon te liñ def gina mooy grave kon kenn du leen gàddaay kenn du leen def dara kon nañ defoon xaatib ma defoon li gën a grave loolu nag la imaam alxaafis ne loolu noonu dese naa leer parce que kon waxu imaam al Qayyim moom dafa jàpp ne kon ku fi wax ku fi ku fekke badar baal yow boo defee bàkkaar boo xam ne pen da am l'islam sharia ne ku ko def nañ la ko teg kenn du la ko teg mu ne walaysa kadalik mbir yi nag demewul noonu fa hada umaru ndax Seydina Umar exemple Umar maa kawnihi al muxaatab bi qissati xaatib faqad jalada Qudaamah ibn Mal'un al-hadda lamma shariba al-xamra wa huwa badriyun kamaa taqaddam mu ne exemple lu wane ne imaam Ibn al-Qayyim fi mu basé woo dëgërul te mbir mi demewul dese naa leer mooy ne ndax Seydina Omar ak yii radiyallahu anhu daal dinay ànd ak moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ci qissatu Haatib ibn Abi Baltaa bi gis nga tamit façon. tegtalu euh, mooy mooy istidlaalu imaam alxaafis bi ni dëgëre mooy da koo koo xam ne muy Seydina Omar mi mu ne moom moo naroon a rey Seydina Xaatib ba mu ne yonent bi sallallahu alayhi ma adribu unuqa haadha al munaafiq bàyyil ne ko wa maa yudrika lan moo la xamaloo yaa Omar këne malaa këne suñu borom xool na seen xol ne yéen waa Badar def leen lu leen neex jéggal naa mu ne. moom mi yonent ba lay saasam doon wax loolu moom xam na ni mbir mi tekkiwul ne ku fekke barar boo defee lu la loo xam ne pen da cee am que dañ lay baal non ndax moom Seydina Omar ci boppam tam moom la yonent ba lay saasam waxoon loolu dóor na yaru sàngar ku ku daan ñi dóor yar yi ñuy dóor ku naan sàngar ab saxaaba bu ñu naan Qudaama ibn Mad'un te moom fekke na barar waaw comme ni mu jàlle moom imaam al-Hafiz leeraloon na ko avant que ne moom Qudaama bii fekk na Badar waaw mu ne nag léegi nag kaay ma jox la exemple kaay ma wax la nag lan moo tax mooy ma jox ma leeral fii comme que imaam Ibn al-Qayyim li wax laysa bi waadih laysa mastadal bii bi waadih naa la wax nag li leer mooy kon côté argumentation bi foofu mu reposé wu daanu na màbb na parce que Seydina Omar ci boppam yonent ma la saa soxna wax dóor na ay yaru ku naan sàngara koo xam ne Badar yi Badr yi la mooy fekkoon na Badar. mu ne wa innama lam yu'aqib an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam xaatiban wala hajarahu li annahu qabla qabila qabila udhrahu fii annahu innama kaataba qurayshan xashyatan ala xashyatan ala ahlihi wa waladihi wa araada an yattakhidha lahu 'indahum yadan fa'adharahu bidhaalika bi khilaafi takhallufi Ka'b wa saahibayhi fa innahum lam yakun lahum 'udhrun aslan waaw imaam alxaafis nag ne kaay nag ma leeral la nag mbir mi nag ba mu leer tey rek la wuy wuy toj ta leer waaw ndax lan mu ne gis nga boo gisee yonent ma lay saar-saam lu tax mbugalul woon Seydina Xaatib tegu ko benn daan parce que Seydina Xaatib dafa ñëw joxe ngàntam expliquer ne man de lii moo tax ma def ko defuma ko mu ne moo tax mu ne yonent ma lay saar-saam bul gaawtu samay mbir bañ ko wol ko waa ah, Xaatib lii lan la mu ne ah yaa rasuulallah bul yëkkante samay mbir de defuma ko ngir weddi yàlla defuma ko ngir damaa dellu sama diine ginnaaw bu ma gëmee de déedéet waaye damaa am amul sa saxaaba yu jóge Medina jóge Màkk ñëw gàddaay si waa Quraysh lu dul am nga foofu njaboot man nag sama njaboot bu sew laa fa bàyyi te man bokkuma ci waa Quraysh parce que xalifun lahum la woon rek dafa ñëwoon rek nekkoon allié waa Quraysh sama njaboot goog nag laa bëgg ku ma préserver moo taxoon mu bindal leen lii ba bu ñu ñëwee ñoom ñuy venger wu ne balaa jullit ñee dugg si ci réew mi nañu saccager li fi ne ñu bañ ma rayal ñu protéger ma sama njaboot man de lii wa tax ma def ko waaye defuma ko ngir weddi yàlla de wala weddi la wala dellu ci sa kéefër ginnaaw bu ma gëmee ba mu waxee loolu yonente ma saa saam ne ama hada faqad ko moom de wax na dëgg waaw daal di nangu kon moom xam nañ ni taxoon mooy ci moom ngir protéger waa këram la woon soxnaam ak doomam ah mu bëgg lool bu ko defee waa Quraysh bu ah lëkk ci biir buñ demee Quraysh nii euh, bu fa naan naa amee comme ça ñu ne ah Xaatim moom duñu ko kii ndax duñu laal njabootam parce que moo tax sax ñun ñu mën a waajal nga ne mën a jàmmarloog Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba du dugg Makka moom looloo taxoon ba nga ko waxee yonent mi sallallahu alayhi wasallam d'accordal ko lool ngantam ba moo tax mu ne Seydina Omar kon kii mu ne ba mu koy wax lool mu ne ko déedéet déedéet wax ko li mu wax sànq léegi kantaa mu ne bi xilaafi taxallufi Kaab wa saaxibay ka contrairement ak ñàkk a dem tabu bu Seydina Kaab ak bu bu Seyd ak ñaari mbokkam yi muy Muraara ibn Rabi' ak Hilaal ibn Umayya ha ah, ñoom contrairement ñoom ñoom fa lam yak fa innahum lam yakun lahum udhrun asla ñoom moom dañoo amul woon benn ngànt mais ñoom ñoo ko wax moom ñoom ñoo ñëw ne yonent bi aleyhi salaatu salaam kanta ñun naafiq yi dañoo ñëw duuti ngànt di waatal yonent bi aleyhi salaatu salaam naan ko li yoo tax dem ñoom ñaar ñu ñëw ñoom ñett ku ci nekk ne yonent ma aleyhi salaatu salaam kanta man aw ma benn ngànt waa ki nga xam ne amul benn excuse est-ce que bokk nag ki nga xam ne moom dafa def dara parce que dafa am excuse moo tax mais bokkuñu bokkuñu ki am excuse xam nga li nga naan ban di diw xam nga xam nga benn affaire même boo gisee yu bon yi xoolal li nga naan exemple bu terre à terre ah li ñu doon wax sànq mooy joxe loxo nuyu jigéen nga yow nga gis koo xam ne moom euh, benn euh, mooy malgré dafa bon moom fi muy liggéeyee ay in mooy ne kooku moom nekkul chef bi ab employé la ak loolu chef am di jigéen loolu tax mu koy nuyu. bu koy moom bu ko ndaw si nuyu da koy nuyu kooku xam nga sax man nga ne kii moom bon amaana day day day am sax loo xam ne danaan da loo xam ne même bu dee du excuse bu valable parce que même Seydina Xaatib la du excuse bu valable pa pour pour préserver sama njaboot ma joxe secret défense mooy ndax excuse yooyu dara du ci valable mais quand même mooy mbir la moo xam ne nit mën ngaa comprendre ne ah lii de wax dëgg man naa pousser nit mu def lii loolu mooy nga ne employé bi ah chefam jigéen la ak yooyu ba bu ko kiiwul tem day ragal mu licencié te yooyu mooy yooyu yëpp man nga ko man nga koy comprendre di xalaat naan peut-être lii la kooku noonu wuute nag ki nga xam ne mooy sëriñ bi sëriñ bi nga xam ne moom mais moom moom amul benn ci yooyu amul benn ndax la moom en tout cas gars yi de toute façon moom lañ teg ci kaw en plus moom la gars yi fi ñu ko teg moom amul benn barrière bu ko teree bu ko war a teree bañ a nuyu jigéen bi ñu teree lan moo tax moom mu mu appliquer ko amul dara benn excuse bu mu am léegi xam nga ne moos kooku kooku bu nuyoo jigéen sëriñ boobu ak employé bi nuyu jigéen bokkuñu fenn sëriñ bi moo gën a garaawle parce que moom amul benn ngant kële am na ngant même bu dee ngantam valable mais mën nañ ko comprendre du lu ñuy du lu ñuy justifier comprendre pour justifier mais man nga ne ah loolu dese c'est compréhensible sax nit àgg foofu ci faiblesse am voilà ci faiblesse waaw mais mais bu dee sëriñ bi kooku amul benn ngànt boo koy utal waaw parce que moom mooy kilifa gi bañ na gaay fu ne la ñuy jóge bi ñëw ci moom di soxla ci moom di kii kooku lan moo ko poussé ci muy def lu xaram loolu lulul rek mooy vraiment buur yàlla amul benn considération ci xolam loolu kese lay tekki mooy xam nga kon ñaar ñuy bokk kii ñii dañu ne ñun amuñu benn ngànt alors que Seyna Xaatib dafa wax ngàntam yonent mi saa salaam d'accord ko alors que ñii dañu ne ñun amuñu ngànt te dinañ gis ci Seyna Kaab ibn Maalik buy wax nee na yonent mi alayhi salaam masu bi muy xare yi dem yépp keroog Tabuk laa gën a nekk en forme ci laa gën a am samay lépp ngir mën a dem ànd ji mais finalement deew ma kooku loolu ngànt la ñoom ñaar ñii ñu ne ngànt la am na sax ñu ne bon même bu dee ne. bon kii na quoi fiihi ma fiihi quoi eh? këne moom li taxoon Muraara ibn ibn Rabi' mii demul mooy dafa amoon benn tool mais moo la xadiis bu mursal la hein eh? xam ne dëgërul quoi bu <laughs> këne mooy bu imaam al Hasan Basri bi <laughs> yàlla anhu mu ne eh, moom c'est que Murara ibn li tax demul woon dafa amoon benn tool boo xam ne nag da doon tool a ñor da doon door a ñor xam nga Tabuk keroog xiina taabati simaar dafa tàngoon jër mu am mbooye ngelaw lu sec ba pare tàndarma yi tool yi daal di ñor nag jamono ju taw yi ñore nga xam ne nit ñi kenn du bëgg a génn lul rek nekk ci sa suufu tàndarma yi di bànneexoo ko naan ndox mu seen daka yëyi tàndarma mu ne moom mii nag dafa amoon ab tool boo xam ne li taxoon demul dafa amoon dafa meññoon affaire bi rafet mu ne mu wax ci boppam ne bon qad ghazawtu qablaha falaw aqamtu aami hada xare yi jiitu woon Tabuk demoon naa ko ah tee woon toog at bii bu ma demul warula grand ah benn kii la rek benn xare rek ah ci xare yi ma dem yëpp bii naa bañ a dem rek waaw mu ne imaam al-Hasan al mu ne moo tax radiyallahu anhu geroog ginnaaw gi moom nag Seydina Muraara moo tax après lool bi ko suñu borom jéggale ci aaya yi ñu la wax sànq wala salaasati alladina xullifu saa bu fàtt ba mu fàttale koo tool bi dane allahumma biñ ko kiiwee dane allahumma inni ushiduka anni qad tasaddaqtu bihi fi sabilik buur yàlla maa ngi lay seedaloo këne sama tool bi saraxe naa ko ci saw yoon joxe naa ko ci saw yoon mooy saraxe na ko ndax moo taxoon ba demul woon ñuy saxaaba yi noonu noonu de lépp lu leen doon teree jaamu yàlla lépp lu tax ñu manqué benn jaamu yàlla loolu noonu keroog la ñuy sapa séparé ak moom waaw keroog la ñuy séparé ak moom moo tax gis nga saxaaba bu doon julli nekk ci toolam tool bi rafet lool waay waay waay ñor waay masha allah mais tool bi ba muy julli xel mi xaw dem ci lool rek ba mu paree dafa jël lépp saraxe tool bi léegi génn na def na ko ci yoonu yàlla parce que fit na mu ngi commencé dugg ci diineem parce que mu taxaw di jullil borom bi subhaanahu wa taala amul dara lu muy def xel mi di dem ci tool allahu akbar léegi xam nga bokk na ci léegi yi wan ne gis nga ngàndum distance distance mais vraiment bi nga xam ne ay années lumière la yi ñu saxaaba yi rawee mooy na kenn ku nekk ci ñun appliquer loi boobu ci yow ndax dooti nga deseeti yére bi nga sol looloo ko deseeti waaw bu dee ne yow lépp lu la tere lu tax sam xel ba ngay jaamu yàlla benn jaamu yàlla boo man di jaamu yàlla la la ci xaw a détourner tuuti ak lu mu gàtt gàtt ak lu mu gàtt gàtt ak lu mu gàtt gàtt lépp lu la ci détourner ak lu mu gàtt gàtt lool danga koy saraxe mais kon ñun suñu lépp lañuy saraxe dinañ saraxe ba saraxe suñu bopp <laughs> maa la wax dinañu saraxe ba saraxe suñu bopp dinañu ba saraxe suñu bopp waaw dinañ saraxe suñu bopp si <laughs> parce que ñun suñu bopp moo ñuy teree suñu suñu bànneex suñuy bëgg-bëgg mooy tax bu ñu naan allahu akbar suñu xel mi naaw fur dem marché njaarim jóge fa Wall Street sur dem ba Chine sur Europe sur mooy fu ba waa ji bu paree la yonent ma lay saar-sam wax laa yadri kam salla de waaw waa ji du xam lu mu naan moo tax Iblis booy nodd mu daw booy iqam mu daw boo ne Allahu akbar mais loolu mooy suñu classe gi suñu classe gi la loolu di dal waaw booy naan allah akbar muy agsi naan la udkur kaza wa kaza yow gis nga la nga doon wër doon ko seet mënoo ko woon trouver booy kàbbaar mu lay wax fam ne nga dala ciy xalaat loolu bari waaw ba pare nag ca final bi mu ne la fële la war a nekk nga ni sii mooy yow sa julli gi yépp amul te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na moo tax nit ki dina julli du ci am lu dul un quart bi illaa rubahu illaa thuluthuhu illaa nisfuhu nit dina julli du ci am lu dul un quart lu dul un tiers bi lu dul eh, di ko di ko xaaj di ko xaaj ba nit ki lay julli du am dara parce que nit sa julli lañ ci am mooy lan ci teewlu waaw mook moo mook zikar yee yem waaw ujuur yi mal xuduur yi de ak teewlu kasaratul ujuri moom ci uju mooy boo àndul ak teew yow doo ci doo ci witte doo ci tonowe doo ci bénéfice lu dul la nga teewlu waaw waaw yal nañu buur yàlla jàppale nag ci teewlu allahu akbar kon gis nga saxaaba yi la woon ah. ay année lumière lañu lañu dépassé ñoom lépp lu leen taxoon benn jaamu yàlla mu raw leen mu rëcc leen wala ñu ñu xalaat ci leneen lu wutoo seen borom ñoom loolu dañ koy saraxe mu jeex waaw dañ koy saraxe mu jeex waaw gis nga Seydina Sulaymaan lam defoon ca fasam ya idh 'ulirat alayhi as-saafinatul jiyaad fas ya ba mu jekkee rek dafa jekki rek gis jant bi jant bi di dugg é mu ne julliwuma rudduha ilayya fa fa tafiqa mashan ah bi suuqi wal mu coor leen parce que lii moo tax takat moo tax ba julli ji ma waroon def defuma ko mais contraire Seydina Sulaymaan dañu loon dina ci yàlla de ci jamaal googu ko bu mooy ci buur yàlla il faut pas faire il faut faut pas garab voilà mooy ne contemplation dafa am fu mu doon benn ci ni euh, nu ci contemplation euh, borom bi subhaanahu wa taala feeñuwaayu borom yi la newoon mais sauf que lële mooy farata gi moo tax nit nit moo tax dañu woon xolam dañu woon ci yàlla moo tax nit foo man di àgg noo man di kawe kawe gis nga boola fekkoon ñu naan waaw ngaay naan comme dem arash pour wax wax du gaaw rek bu la fekkoon arash sax arash tàkkusaan di waaj a par force da ngay julli tàkkusaan bu dee ne mënoo ko jul loolu nga jóge arash da ngay jóge arash laa wax assi ah da fay jóge ñëw parce que sa nekku arash du farata alors que lii farata la te da nga koo war def te léegi waxtu wi weesu bu boobaa da ngay jóge arash <laughs> mais c'est loolu nag gis nga boobu nit xamee moo tax farata yi ñu yi ñu mais ñun dangaa foog ne dañoo kiti kay na dañoo dañoo départ mais lii tax nga bàyyi farata mais loolu moo amul loolu moo amul ngant yu leer lay doon te ñun nag lu tëb ñu ne ngant la tax ñu teg julli ñu fële waaw nga dégg sëriñ baatil ba bo bo bo yi nga xam ne botlaan ci lañuy ne cig neen ñu naan la waaye bàyyil rek boo ki wee jullil kooku mooy ki nga xam ne waxul dëgg de waaw yow boo doon toogoon nii jaaratan ngay jàkkaarloog yonent bi aleyhi salaatu salaam nii hein wala nekk ci say contemplation yu yoo neex julli di waa sa weesu da ngay jóg def da ngay jóg julli ji noonu ngay defam ah. dama laa jox exemple yi gën a extrême pour wax na ni gis ne même loolu sax bu amoon julli lii la da julli ji waaw kon ñun saxaaba yi ay année lumière lañu fa lañu mais mais ñun gisuñu dara waaw lépp kon kon ñun ku fi doxaloon li ñoom Hilaal kii Muraara doxal hein ba mu paree la jël tool ba ba ko buur yàlla jéggale la jël tool ba saraxe ko ngir yàlla kële doon julli it xelam dem ci mu saraxe ko ngir yàlla keneen ak keneen ak keneen te dinañ gis ñoom Seydina Kaab ibn Maalik ak kii Hilaal ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon imaam alxaafis ibn xajar loolu la tontoo imaam al ibn al qayyim mais ñun dañu naan mais tontoom bu rafet la parce que dafa jël ci ki imaam ibn al tontoo ki ki mu sukkandikoo ne moom sax ba mu ñëwee naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam baal ma rey say naa xaat wax ko lii mais ñun dañu naan am na beneen affaire dañ naan mais ñun dañuy tëb fu gën a kawe Seydina Omar radiyallahu anhu waaw dañuy dem fu gën kawe Seydina Omar pour wan Ah, li dëgër mooy li imaam az-Zuhri wax radiyallahu taala anhu mooy lan mooy Mistah ibn Uthatha xam ngeen defoon nañ tarjama Makka lu imaam Seydina Abu Bakar moo yoroon ay mbiram yaa ngi dégg ca xaadisatul ifki ba yaayu Mistah naan ta'isa Mistah ah ba mu ànd ak Sayyidatu mooy bañ koy tuumaal njaaloo wal iyaadu billah mais Mistah ibn Uthatha bokk na ci ñi naafiqi tarqi solo te moom moom badri la non waxuma la badri muhaajiri la badri la waaw moo tax ba ñuy gis tarjamaam dégg nga li imaam eh, kii waxoon imaam Ibn eh, Az-Zahabi ah mu ne Mistah ibn Uthatha ibn Abbad ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf ibn Qusay al-Muttalib al-Muhaajiri al-Badri waaw al mazkuur fi qissati al ifka al ifki moom mi ñu tudd ci nettalib xaadisatul ifki muy Mistah ibn Uthatha ibn Abbad ibn Abdil ibn Muttalib Muttalib mooy maamu imaam ash-Shafi'i al-Muttalibi ibn Abd Manaf ibn Qusay waaw Qurashi pire muhajiri pire muhajiri Badri fekk Badr pour wax ne est-ce que nit dañ naan fekke na Badar rek ba mu defee luñ ko war a teg daan kenn du ko teg dañ naan la mistax mii fekke na Badar ah Seyna bu Bakar moo ko doon dépensé ci moom yoroon ko di ko yoroon léppam keroog bi nga xam ne ci la bokk ci ñu tuumaal Sayyidatu Aïsha ba aay ba wàccee ca suuratu nuur allah fa leer ga de mooy leer gi ñëw leeral lëndëm yi fa isto yi nga xam ne moom la fa naafiq yi doon jéem a def Medina te Medina lëndëmul masula lëndëm loo ba fa yonent ma saa saam tegee te hijra ga jour ba mu fa génne àddina daa lëndëm waaw mooy loolu mooy lëndëm bi du ne këriis leer bi moo beese loolu lañ la wax bëgg a wax parce que yonent ma saa saam mi mu dox moo ëppoon doole fopp mais tekkiwul ne dara dafa wàññeeku mooy dafa wane différence bi moo tax Seydina Anas wax loolu dafa wane différence bi mu neeg ñoom ak bi mu fi jógee ci zahir différence bi ni mel mais tekkiwul ne Medina dafa lëndëm Medina masula lëndëm moo gën a leer moo mag waaw ñoo gën a leer ci dëkk yi Allahu akbar bu waxuma leeri lamp ah. loolu moom foog naa nit ko xalaat tuuti taxul may wax waaw bu dee leeri làmp moom ay ca ilaa New York ilaa Wall Street ñoomin Pentagon saa yi nga xooli foofu mais ñun waxuñu la loolu voilà léegi mooy eh, naa Abu Bakar a ko yoroloon lépp mais bi mu bokkee ci ñi nga xam ne ñoo doon tuumaal Sayyidatuna Aisha ba ay ba wàccee hein dane naa Abu Bakar danoon man dootuma ko defal dara mistax ak li ma ko defal yépp ndeke moom hein doon wax mbir mi lii yonenta suñu boroom wàcc wala ya'tal ulul fadli minkum wa sa'ati ah ñi nga xam ne ñooy waa mu ne ñi nga xam ne ñooy way ngëneel yi wal alal yi bu ñu bañ di defal bu ñu bu ñu dencalu di bañ a defal ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñu pauvre ñeen ñi doon dimbali ah nañ leen jéggal xanaa bëgguñ buur yàlla jéggal leen Seydina Abu Bakar ne ah kay ba mu déggee aayam bëgg naa kay buur yàlla jéggal ma mu delloo ko la mu ko doon defal Allah di ko defal mais bi aaya bi wàccee ñi nga xam ne yarmuuna al mu'minaatul muhsinaatul gaafilaat mais ñooñ alxuraan dafa ñu dóor leen ah mais mislax dóor nañ ko yar yi ah oui ah oui Allah loolu la mu ngi noonu de dóor nañ ko yar yi te pourtant ci waa Badar la bokk kon nag nan nga mën a waxe kon mooy eh, eh, manoo ne parce que waa Badar la kenn du ko def dara bu defee pen moom laa la waxoon xam nga la waxoon nañ ko fan yële ba ma naan nit ba ñuy wax ci wàllu sàcc ak preuve ma joxoon tamit exemple extrême mooy nit koo xam ne buur yàlla da ko nit ku sell buur yàlla may ko muy gis bu gisee nit si diit bi di ko wax li def xam nit ki li def bu ñëwee ne diw dafa sàcc ñun di ko devant le juge yow da nga tuumaal waa ji dafa sàcc ñu ne ko waaw où sont tes dañ koy laaj ana li ngay wax lan moo koy sutaan lan moo koy dugal lan mooy dëgëral li nga wax mu ne parce que si diitam bi moo ko wax dañ naan la ah sidit bi moo la ko wax waaw moo ma ko wax kay bila shakkin wala raybin wala terdaan saa yi amul dara lees ciy lees ciy sikki sàkk ah ah lartiyaaba fiihi an ma lan sidit bee ma ko wax sàcc la sàcc na moo sàcc lii lii fii réer moo ko sàcc kan moo la ko wax ana say preuve sidit bee ma ko wax kooku amul yéen moom loolu rek kay preuve am dañ koy jàpp dóor ko moom it même bu dee ne moom ci awliya yu mag yi la bokk waaw mais amul benn différence lii ay loi la mais góor yi yonente ma lay saaf saaf wax innama ahlaka alladhina kaanu min qablikum idha saraqa fihim ad-da'ifu ash-sharifu taraku wa idha saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-haqq dëgg li nga xam ne mu ngi saxiixay ni gisoon nañ mooy qissatu bam naan wa aynullah law anna fatimata bintu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam saraqat la qata'tu yadaha wal iyaadu billah ha mooy xadiis boobu gisoon nañ yeneen kër saabsaab ne li nga xam ne moo alal dëgg-dëgg ñu leen jiitu woon mooy bu dee bu doon ne ab sharif ku tedd dafa parce que jël ci ñoom sàcc ci ñoom dañ koy bàyyi parce que ci au classe bi la bokk phrase bi nag mën na nekk ab sëriñ la doomu ministre doomu sëriñ la wala lépp wala moom ci boppam sëriñ la bu defee wala oustaz la bu defee lu dul noonu wala wala yu la ne ngeen bu defee lu dul noonu ah, bu jëlee fa loi bi war dal ci ñu bako mais bu dee baa peuple bi moom ñun daal di leen koy fëgg ni mu gën a mate mu ne loolu moo alakoon ñu leen jiitoon kon kay ah kon kay loolu kay leer na ne kon mbir mi <laughs> tekkiwul ne waa ji daa fekk kon moo tax kii wu see imaam Ibn Qayyim boobu am na yeneen exemple ah mais dañoo jëm jël fa gën a mag contrairement ak fi imaam al-Hafiz fi mu jël fu baax la fu kii la ndax dafa jël ci ki nga xam ne moom mbir mi da koo concerné te moom la imaam Ibn Qayyim cité kon kooku mooy Seydina kon moom kon li gën a dëgër fekke na Badar waaw Muraara ibn Rabi' fekke na Badar. te keroog Tabuk waaye cinquante jour lañ leen lañ leen am ba lañ leen kii euh, euh, hijra mooy bañ a wax ak ñoom bañ leen jëflanteek ñoom moom nag lam defoon dafa demoon yéeg ci benn garab dafa toogoon ne këram boog daal di tëju waaw daal di tëju ne moom du génn duñ def dara lul suñu boroom daal di leen jéggal waaw moom Muraara ibn Rabi ak moom mii finalement sax yonent ma ne saa saam dafa waxoon seen 10 jours yu mujj yi dane woon ba 40 jours yu matee dane woon yéen seen jéeg seen soxna yi bu ñu leen leen jege bu leen leen jege voilà mooy bu leen séq ak ñoom lenn waaw bu leen leen séq ak ñoom lenn ba ni nga xam ne nag noonu la yonent bi aleyhi salaatu salaam suñu borom di wàccee seenu tuub tuub nangu seenu tuub delloo si leen nangu seenu tuub ci noonu ñoonu ñoom ñii noonu moom nag loolu lañ am ci moom ci li nga xam ne mooy tarjamaam ci jotaay bii di ñëw nag insha allah ñu war a gis ki ci des muy Hilaal ibn Umayya daanaka moom li ñu war a gis ci moom lu bari gis nañ ko fii parce que lii moo doon li gën a ndax ñoom ñaar ñii la wax ji nekk est-ce que waa Badar lañ wala bokkuñu ci loolu li gën ëpp wax nañ ko fii kon ci jotaay bii di ñëw kon wallahu taala ala wa wa wa wa radiyallahu taala an Muraara ibn Rabii' wa an wa ja'ala aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon bii di ñëw ñu gis kan Hilaal ibn Umayya buñ ci baree ñu gis nag Seydina Ka'b ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu buñ baree ci Seydina Ka'b ñu xool ñoom Abu Lubaaba ak gaayam ya nga xam ne tamit demuñu woon inshaa allahu taala lan lañu wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñoom bi ñu ñëwee gis nañ Seydina Ka'b ak Muraara ak Hilaal ñoom li ñu wax moom gis nañ leen